mu ne leen kononte kon dinaa yokk kononte kon dinaa yokk ci sama julli ji may julli léegi ñaan ñaan bi allahumma tubqi wa qaala nee na mu ne ñu ngi ci Riyad bi baali hiina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhati al-ilahi wa an yasha yuba wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'in mu ne keroog bokk na ca la wax ba mu jullee ba ñaan mu ne fa lastu ubaal yi man faalew ma man xubay xiina jamono ja nga xamante ne uqtalu ñu ngi may faat musliman ma nekk way wommatul yàlla ala ayi janbin ana ci ban wàll kaana la nekk lillahi ñeel yàlla masra yi sama tërwaay nan lañ may faate maadaama ci yàlla laay jàjjum te moom laa wommatul nu ñu ma faate baax na wazalika loolu lépp lu tax ma am confiance ba fii zaati ilahi ndax loolu lépp dama koo def ngir yàllaay képp li wajhillahi wa in yasha te borom boobu bu ko soobee yubaarik mu barkeel ala awsaali cay cër silwin yaram mumazza'in boo xam ne daggante nañ ko ni ñuy xamee nit ku baax ak nit ku bon nekkul oh, kii mu jëm ñaaw na kii ñu ko faatee xoolal ni ñu ko def dañ koo daggaatee après ñu jàpp ne kooku moom kii ko koy mbiram baax na léegi rek ki nga xam ne moom dafa faatu entre sa famille ñu wër ko moo xam ci wala néegam après ñu ne il a une méprise il a une mort paisible voilà moom ñu jàpp ne lool mooy ak texe lay sa hada bil fala loolu déedéet loolu am njuumte la awliyaa ur yi xoolal li ngeen faate xoolal yonent bi sallallahu doon wax naan bu ma man ah bëggoon naa ñu ma ñu ma ñu faat ma ñu yàlla joxaat ma ma dekkiwaat sama ci ñu faataat ma ci yoonu yàlla ñu faataat ma moo xoola awliyaa yu mag yi ñoom sayyidina euh, euh, sayyidu shuhada ni ñu leen def Hamza ibn Abdul Muttalib dañ koo faat fees xol bi génne res wi alhamdulillah daggaati cëri Uhud ñañ fa faat yëpp keroog loolu lañ ko def te ñoom ñooy waliyu yu mag yi waaw ñooñu ñoo faatu ci kanamu yonent bi alayhi salaam mu gërëm leen ba ni muy génne àddina da doon dem di ñaanal waa Uhud di leen di leen di leen saytu di leen ñaanal te ñooñu ñooy waliyu yu mag yi. Seydina Umar ibn al néegam la kii paisiblement dañ koo jàpp mu am shahid mi doon ñaan. borom bi jox ko darajaay shahid ci dëkkub yonent bi alayhi salaatu ba saxaaba yi jaaxle xare yi di am ci biti Medina amirul mu'minin war saanirul xulafa ko may mu nekk euh, euh, martyr alors que darajaay martyr alors que mu ngi ci dëkk bi waaw waaye qad qutila ala yadi al shaqi al-majusi nekk shahid Seydina Usmaan ibnu Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan nan lañ ko faate alquran la doon jàng ñu dóor ko jaati deret ja dal fa sa yakfiikahumullah loo ca laaya boobee borom bi moo lay fegal gaay moo leen yow borom bi moo la leen di resal waaw sayyidu shurafaa waaw sayyidul aarifiin asadullahi alxaalibi abu turab abul xasani wal xusayn nan lañ ko faate jaasi lañ ko dóor ci bopp sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw doom ji sayyidina al xusayn ibn ali nuñ ko faate karbala te ñun bëgg a waxe naan jàpp ne lii falaax mooy dee bi bii mu toog feebar wala dara kiiwula entre tes mais entre ses kii ñu ne lool mooy dee gi kii dëgg borom bi sopp gum leen bëgg a gën a yëkkati moo tax mu def leen ñu jaaree faatu yu mel noonee ngir mu gën leen a yëkkati fa moom waaw xubay bu loolu la xam ne moo tax mu ne walastu ubaali xiina uqtalu muslima ala ay janbin kaana lillahi masra'i wa dhalika fi dhati al-ilahi wa in yasha yubarik ala awsal shilwin mumazza'i bu ko soobee mu barkeel ci ay ay cër yoo xamante ni yu yaram woo xam ne dañ koo dog dogaatee Allah al imam ibn Isaaq moom daa indi yee yoo xam ne imam ibn Isaaq presque yu mu indi ne moom la xubay bu wax dix dix dix boobu mu ne keroog bi mu ñaanee gaa yi ba pare allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubq minhum ahada nee na mu ne laqad jamma'a al-ahzaabu hawli wa allabu qabaa'ilahum wastajma'u kulla majma'in wa kulluhum mubdil adaawati jaahidun alayya li anni fi withaaqin bi madya'i wa qad jamma'u abnaa'ahum wa nisaa'ahum wa qurribtu fi min jiz'in tawiilin mumanna'i ila allahi ashku gurbati thumma kurbati wa ma arsada al ahzaabu li 'inda masra'i fazal arsu fazal arsu sabbirni ala ma yuraadu bi faqad bada'u al-hima wa qad yaasa matma'i wa zaalika fi zaati al-ilaahi wa in yasha' yubaarik ala awsaali shilwin mumazza'i wa qad khayyaruni al-kufra wal mawta duunahu wa qad hamilat waqat hamilat aynaaya min ghayri majza'in wa maa bi hidaarul mawti innii lamayyitun walaakin hidaarii hajma naarin mulaffa'in fawallaahi maa arjuu izaa mittu musliman alaa ayyi janbin kaana fillaahi masra'ii falastu bi mubdin lil aduwwi taxassu'an wala jaz'an inni ila Allahi marji'i non imaam Ibn Isxaaq daa gën a gudd moom yi mu indi moo gën a gudd li saxiix bi indi na yim yi saxiix indi mais dafa gën a gudd mu ne kala Xuwayb radiyallahu anhu laqad jama'a al-ahzaabu hawli wa allabu mu ne dajaloo nañu kuréel yi yéeféeru yàlla yi noonu yàlla yi dajaloo nañu waaw waaw dajaloo nañ ci man wër ma mépp dajaloo te ku nekk ci ñoom wa kulluhum mubdil adawati jahidun mu ngi wane noonoo gi mu noonoog l'islam gu mu noonoog man mii nga xam ne maa fi représenté l'islam fii ci Makka tey mooy trophée bi nga xamante mel na ni moom lañ doon xaar nag c'est le grand ñëpp di ñu noonoog man ca man maa ngi ci génn ñu ma yeew ak fi nga xam ne fi lañ ma bëgg a sànk fii wisaaqin bi madiyaay fi ñu ma bëgg a xam ne ñu maa ngi ci ay jeng yuñ ma jeng ne ba ma mën a ngoddu fi nga xam ne fi lañ ma ne fi lañ may sànk fi lañ may rey wa qad jamma'u abnaa'ahum wa nisaa'ahum wa qurribtu min jiz'in tawiilin mumanna' ñu dajalee jegesil seen doom yi ngir ñu gis ne duli nii rek war di def wal iyaazu billah atba'a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii mooy seen sabil lii mooy seen yoon nii lañ leen war di def prenez une leçon wal iyaazu billah quelle mauvaise leçon waaw dajale seen doom yi seen jigéen man nag ñu jegeel ma ci benn dattu garab bu gudd boo xam ne ci lañ ma yeew ngir daal di may pendre ray ma daal di may jamboo ñëw jàmma mu ne ilallahi ashku gurbati summa gurbati lii nag ma nekke muy sama tumuranke waaye sama tiis wi ma nekk nii ku ma koy jàmbat yàlla dongorag ashku ila allahi haajan laysa yarfa'uha siwaaka ya rabbana yallaahu yallaahu allahu akbar ila allahi ci yàlla dong ashku lay lay jàmbat gurbati sama tumuranke fii ci Makka zaadaha allahu sharafa fii ñu may nar a rey wa qurbati ak sama piis wa ma arsada al ahzab lii inda masra'i ak li nga xam ne moom la may xaare di ma ko xoole di ma ko waajale nekk di ma ko épier di xaar nekk ci aux aguets di ma xaar nag jamono ji nga xam ne jot na nag ñu rey ma loolu ñu may waajal ñoom coalisé yii fii nga xam ne fi lañ may tëral rey ma yàlla rek laa koy diis kon nag fadal arshi maa ngi wooy la yow borom bi di borom arsh sabbir nii li ma lay ñaan mooy nga may ma ba muñ may mag muñ ala ma yuraadu bi ci li nga xam ne moom lañ ma nammal mooy rey ma rey bu ñaw yal nag ma may ma man koo dékku allah ndax kat gaa yi <laughs> pare nañ ngir dog li nga xamante ne nii ah mooy yi Fatma waqad yaasa yi sama yaakaar ci ñoom mooy ñi am ci ñoom ne ñoom am na ko baax ci ñoom koo xamante ne dina xam ne lii jaaduwul loolu man dog na ci ñoom néew ma fi sax di leen euh, non ci ñoom la sama loolu dog mais pas ci yow borom bi tabaraka wa taala man désespéré naa ci kenn ku baax ci ñoom ku mën a ni lii jaaduwul waaw tax waxta yàlla tax waaw non ñooñu mu ne lii lépp nag fii zaatil ilaahi moom lañ gis fële ci riwaaya imaamul Buxaari waaw wa dhalika fi dhati l wa in yasha yi nag dama ko li ma ci tegli ak lii tax ma nangu lii lépp mooy lan ngir nekk nekku yàlla am ngërëmu yàlla te yàlla moom bu ko soobee mu barkeel ci ay cër yu yaram boo xam ne dañ koo daggaat loolu mooy lan mooy mooy liñ doon a sànq ku yaakaar ne falaa ki ñu jëray décapité sànni loolu day wane ne kii fa mu jëm baaxut dañ naan la waa Uhud noonu comme niñ la ko waxe am na yonent yoo am na dañ leen sii ay banu Israël ñaata yonent lañ rey rey rey yonent bay saa saam du gaay ko posone <laughs> yahuudi ya bee ko posone Seyna Anas nee na man dama yonent saa saam déppi Xaybar ba mu lekkee loolu dama doon doonu noon dañ may gis trasu poson boobu ci yonent bi alayhi salaam waaw moo tax mu ne ñoom dañuy rey fa fariqun buñ leen ko saa buñ leen yonent rek ñu wedd ko am benn mbooloo boo xam ne kazzabu wa fariqan am beneen boo xam ne ñoom dañ koy non duñ yem ci weddi ko ko rek taqtulun da ngeen leen di faat yéen moo tax mu conjugué ko présent continu faat ko yonent bii di dund yéen a koy rey yéen yahuud yi ci daare ko lan ci posone gi ngeen ko posone waaw waaw wal iyaazu billah kon ku yaakaar ne moom liy palaax mooy loolu ay way diw lii mënoon na ko cee bañ a fekk xoola deewam gu metti gi waaye yow loolu yaa ko yëg dee dee la <laughs> waaw ma dee dee la waaw dee ci blal dee feneen wal mawtu waahidun dee benn la wax waaw ñeent faate dina metti waaye déggoo moo tax Seydina kii ne woon Abdallah ibn Jahsh keroog bi nga xam ne Uhud biñ taxawee di ñaan mook Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuma Seydina Sa'd ne ko acca ñaan kon njëkk la ñaan mu ñaan non Seydina Sa'd njëkk ñaan ne man borom bi maa ngi ñaan nga may ma tey ci xare Uhud bi ñu jëm ma dajeek jàmbaar bu mag ci waa Quraysh ma faat ko lépp lum yor ma jël ko Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ne amin Seydina Abdallah ibn Jahsh ne amin léegi nag Seydina Abdallah ibn Jahsh di war a ñaan mu ne borom maa ngi lay ñaan nga dajale ma ak jàmbaar gu wéy ci waa Quraysh mu rey ma daggaate ma bu ma ñëwee ci yow borom bi nga ne ma waa sama jaam Abdallah waa lii moom loola ko teg nga ne ma ko ma ne la ci yow Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bi xare bi jeexee ba mu gis na mu ñaane woon noonu la mel dafa rëccu ko wax ne kii moo ma gën kii man ñaanam gii laa waroon a ñaan gis nga kook li mu wax te pourtant Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moom bi muy faatu moom ci moom daa faatu paisiblement liñ ko mën a waxe comme li ngeen di wax yéen <laughs> mooy ci ne soo ci du ci xare ci loolu waaw waaw mu gis ku faatoo ku ñu daggaate mu ne kii de bu ma sañoon ñaan gi mu ñaan laay ñaan parce que ñoon ñoo ñi xam ahadul mubashirina bil janna xaalu rasulillah di ñuy daay yonent bi alayhi alxasan ibn ali gars yi dañ koo posone reswee doon dagg waaw non dee bu metti faatu bu metti te ñoon ñooy ñooy sangu waa ajjana waaw poson lañ ko jox mu daldi kii dem ci biir jóge ci mbooloo mi dem ci ci euh, wanag wi noonu yàbbi laal mu nekk mel ni res bi moo moo moo moo dagg waaw noonu la génn àddina te kooku mooy rayhanatu rasulillah sayyida waladi wa shababil janna ñooy sangu jeune waa ajjana mook frère am frère am al gis nga tamit niñ ko rey Karbala kon wal iyaazu billah mooy affaire caaxaat yooyu ñu jàpp ne lee mooy paisible walla ku faatoo nenn ñi newoon ci toolu yàlla di xare bañ rey koy nan ay naan xam nga lii waroon na ko ci bañ a fekk ta ta ta xoolal li yàllay def wallahi wallahi wallahi wallahi al imam ibn Ishaq dañuy ñëw fii ngir ma bañ ko fàtte te daa am lëkkaalik fi ci ñett li mi ah, sariyatu raji'a al imam mu ne qaala ibnu abbas al imam euh, ishaq mu ne ibnu abbas ne radiyallahu anhuma lamma usibat as-sariyatu allati kanat fiha marsad wa aasim bir-raji' qaala rijalun min al-munafiqin mu ne keroog bi nga xamante ne ci lañu faat sariya bii nga xam ne ñi ci newoon armée bi yoneen saa sam yónne woon mooy marsad ak aasim ah radiyallahu anhum bërëb bi nga xam ne moom la ar-raji' mu ne xaala ci la waxe rijaalun ay góor minal munaafiqiin xoolal rek moo tax ku nekk ci ñun war nga def attention boo déggee yu mel noonu ngay waxe wax comme ni naafiqi waxe waaw damay ragal la leen dal daleen wal iyaazu billaah a'aadana allahu min an-nifaaq amiin yal nañu boroom musal ci naafiq lan lañ wax ñoom ñu ne yaa way hawla maftunin alladina halaku hakaza la hum qaadu fi ahlihim wala hum addaw risalata sahibihim wal iyaadu billah naafiq yi daal di tëb biñ yëgee mbir mi ci biir yaa wayha haa'ulaa al maftunin ay waay toskare ñeel na ñii nga xam ne ñii ñooy ñi ñu fitnaal ñii seen dund yi lu ngeen jëriñ alladina halaku hatta ñu ngi nii alku nii dee nii xool seen dee gu metti gi ak dee gi ñu dee deewu kasara wala yaazu billah hum qa'adu fi alihim tooguñu ci seeni ñoñ wala hum addaw risalata risalata sahibihim takat la leen yeneen saa yónni woon sax jotuñu ko def lii mooy deewul lan ñii ñoo alku yaa way xawaay toskare ñeel leen wal iyaadu billah mu ne fa anzala allahu taala borom bi daal di wàcce mi nga xam ne moo kawe te yéegut daal di wàcce ay aaya ci suuratul baqara ngir wax kat sorteeg ñi nga xam ne ñooy naafiq yi ak façon yi nga xam ne booy julli lool dal leen ñuy waxe waxi nii wax waxi nii waaw mu ne borom bi tabaraka wa taala daal di wax ci suuratul baqara fa qaala baada a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa mina nnaasi man yu'jibuka qawluhu fil hayaati dunyaa wa yushhidu llaaha alaa maa fii qalbihi wa yushhidu llaaha alaa maa fii qalbihi wa huwa aladdul khisaam wa izaa tawallaa sa'aa fil ardi liyufsida fiihaa wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbu al-fasad wa idha qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil-ithm wa idha qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil-ithm fa hasbuhu jahannamu wa la bi'sa al-mihaad Allah mu ne borom bi wàcce ngir tontu wax xaalu naafiq yu bon yii waxuñu radiyallahu an ashaabi xubayb déedéet radiyallahu an ashaabi aasim déedéet aw taraxamu ñu daal di ñaan yàlla yërëm leen déedéet ñu naan yaa wayha haula toskare ñeel na haula al maftuuni ñii nga xam dañ leen a fitna xoolal gis nga di rabase waate ci ñoo xam ne dañ koo joxe nekk ci mission yonent bay saa saa bañ décimer leen rey leen nii amul benn sensibilité ñu ne ay jullit lañ naan na c'est bien fait mooy façon fi nga c'est bien fait pour leur gueule wal iyaazu billah yi ngay dégg di wax c'est faux taliban là c'est fou de Dieu c'est bien fabre très waroon nañ leen a gën a ñu xam nga dégg ay nit ne jullit lañ te ñun niñ ci gaawe ñun wolof ñun moom gis nga wallahi bu ñu deful attention suñu toskare ñeel na bu leer na bu yàgg façon ñuy waxe nii yow say bokk jullit même bu dee jàpp nga dañu def erreur noonu ngay waxe ñoom ñoo xam ne dañu faatu noonu ngay waxe ñoom ah te borom bi ne wa bashiri sabirin alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak yu mel noonu waxoo loolu inna allah wa raji'un ñaanal say mbokk jullit allahumma ighfir lahum warhamhum malgré liñ def yàlla nga leen jéggal bu leen da ngaa jàpp dañoo jóg yow nga ñëw naan leen nga ñëw naan leen c'est bien fait pour eux waaye ñii dañuy jàpp dund bi quoi façon il faut les éliminer sur terre ay extrémistes lañ ay moyen âge lañ ci ñoo xam ne walla iyaazu billah yow ñooñ mën nga comparer sa bopp yow ak ñoom amoo kersa yow xam amoo ker sax yaa bon yaa yiis wal iyaadu billah borom bi ne am na ci nit ñi ñoo xam ne ay waxam daf lay yéem ci dundu bu jege gi di seedeloo yàlla nag ci li nekk ci xolam naan moo gëm kenn ginu leen a gëm mooy naafiqi alors que moo gën a taru dagge ci yàlla ak bi alayhi salaam waaw buñ nee koo xam ne moom man nañu faa wax amuñ danger bu ñuy kii boobu nga gis ñu génn seen làmme ñu ñaaw yi bu ñu nee seen biir ak yooyu ak ñi mel ni ñoom waaye bu ñu ñëwee ci biir jullit ñi ah, ah, ah, waaw wayu surullah waaw way yooj yooj yi bu waaw waaw bu ñu waxee tasma li qawlihim ka annahum xushubun musannada waaye bu ñuy wax wa ida ida ra'aytahum tu'jibuka ajsaamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim lépp apparat la rek di gis di yéemu ñi ñu mel naan gaa yi xamul naan ñi ñoo leer ñi ñoo sell alors que dara muku leer fan ba lëndëm la pour que leer leerul tes lekk gu neex kese ñàkk suufi ah, waaw nañ la boo leerul ñu ne la pourquoi t'es pas leer war nañ la koo laaj wal iyaadu billah waaw kooku ay caaxaankat lañ waaw wuñ la neen wuñ leen nee ba pare noonu lañ fi nee ay yàqkat ci kaw suuf ay yàqkat ci kaw suuf wal iyaazu billah buñ génnee ci yeneen saa salaam jëm ci loo xam ne lu yàq ci suuf lañ di yàq pas-pasu nit ñi ngëm-ngëmu nit ñi te bu desee alxarsu wan nasl lool bu dee faagaagal ko ngir ay ay affaire am dox du hésiter ci faagaagal ko ngir son poche ngir son CA son chiffre d'affaires ak ay affaire dox waaw mbay meeg ak njur géeg yooyu kay seen yoon new te borom bi wallahu la yuhibbul fasad allahu akbar kon xubay bu buñ ñëwaatee ci limaam na Ishaq <coughs> doon wax mu ne waqad xayyaruni al kufra wal mawt duna ñu may ne ma boo nekkee yéeféer ñu baal la boo nangoo dugg ci suñu diine ji ñu jéggal la jënde ko léegi bu ko defee ñoom ñu assuré ma ne du duma jiyee quoi mu ne xamoo samay bët yi ñu ngay tuuru rongañ ci seen proposition yu yu bi trébuchante ta bon yooyee ñu may wax waaye ñu yaakaar ne min ghayri majzan nekkul ne damaa saalit de amul lu may moytu man ci dee dee dama ko ragalul wamaa tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum yonent bay saa saa waxal ne dee gi ngeen di daw moo ngi daj mooy dajee gi yéen loolu man man ma xam loolu jàng ko ci rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam di ko daw man xubay mais man nekkuma di moytu dee du dee laay moytu du dama ko war a di ko daw man mais inni la bayit man je suis mourant <laughs> man koy dee laa bu dog français bu jóg ngeen jéggal walakin xibaar yi waaye ma ne li may moytu te di ko daw mooy xaj ma naarin mulaffa'i mooy takku naa safara soo xamante ne mu ngay boy bi jaf mu laal ma loolu laay ragal mooy safara waaw nu mooy mucc safara ëllëg loolu laay daw mais pas ndax dee ñëpp ci jaar fa wallahi maa ngi wàcc yàlla maa arju ida mittu musliman man yaakaaru ma nekkuma bu dee maa ngi dee nekk way wommatul ngir yàlla ala ay janbin ana ci ban nekkuma fi di tànn waaye waaye leen ma ngi yoog non wàll boo xam ne kaana fillahi masran yi mooy sama fañ ma tëral di ma faat maa daama ci yàlla la loolu ga fan buñ ma ci def baax nag falastu bi mubdi nekkuma nag aji wane lil adu wi ñeel noonu yàlla yii di waa Quraysh ak ku ci nekk ci ñoom taxashu an nekk ci di di nooyal bët seen kanam ak wane ne eh, jàq di pat pat yi mu ko wala jazaan te duñ gis ci man ak ak ak ak caalit mukk inni man ilallahi marji'i ci yàlla laay dellu allahu akbar kon nii après nag ci la ko gaa yi exécuté <laughs> wal iyaazu billah gaa yi exécuté ko <laughs> moo tax Riyaad bi mu ne <laughs> eh, eh, eh, am na riwaay boo xam ne Abu Sufyaan pour ñu bala ñu àgg xam nga Zayd ibn na nee na Safwaan moo ko jënd ngir yóbbu ko ñu daal koy faat imaam euh, Ibn Ishaq mu ne euh, kii nee na kii nee na mu ne Zayd ibn Dasin Dasin na moom bi ko biñ ko yóbboo ngir Mistas ray ko ila Tan'im euh, mu ne wajtama ratun min Quraysh fihim Abu Sufyan ibn Harb mu ne Abu Sufyan booloo ci waa Quraysh kilifa yi daal di dajale ngir dajaloo ngir fekk rey gi ñuy rey jullit bi mu ne fa qaala lahu Abu Sufyan hina qadima li yuqtal Zayd ibn Dasin na la yoon wax ne ko anshuduka Allah ya Zayd atuhibbu anna muhammadan indana al'an fi makanika nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik <laughs> Abu Sufyan ne maa ngi lay dagaan yow Zayd di la laaj na dëhin radiyallahu anhu est-ce que soppoon yaa ngi nii ñu teg fii war laa pendre war laa rey est-ce que soppoon Muhammad nekk sa place jamono ji ñun ñu dóor doqam mooy ñu faat ko alayhi salaatu wa kanta yow nga nekk ci sa njaboot mu ne wallahi ma uhibbu anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam al'ana fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu shawkatun tu'dhihi wa ana jalisun fi ahli qala yaqulu abu sufyan ma ra'aytu min an-nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammadan <laughs>